wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi santaat Boroom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbali ko ci dellu si waat sunu jotaay bi di waxtaanu fajar ci téere bi ñu bokk aljaamic fi sunani wal aadaab wal maghaazi wat taariix li abi muhammad abdillahi ibn abi zaydin al-qayrawaani al-maaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin. ñaan sunu wa ta'aala ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak eh, sunu fukkeelu jotaay ak juróom-ñeent ba leeral li nga xam ne mooy. tomb bi ñu toll te moo di saxal sax gi nga xam ne sax na ko turu yàlla ak i melakaanam eh, tey jii dañuy jàng ay régal régal yi nag du jeex tey régal yoo xam ne dañ koo teg pour mën a dégg buntu turu yàlla ak i mu doon lu jar a bàyyi xel nag parce que bari aada eh, ñu baree bari ñoo xam ne buntu bi dañ caa jeng. la tax ñu jàng ca moo di wan ginnaaw yoonu as-salafu saalih wala seen déggiin nekk déggiin woo xam ne la shakka ci ne juyoo na ak loolu déggiinu as-salafu saalih ci buntu bi. bala ñoo ñëw ci régal yi nag dañuy am ay tomb yoo xam ne dañ ko jiital la ci jiitu mooy méthode bi nga xam ne mooy méthode dëgg ci buntu tur yàlla ak melakaanam lan mooy doxaliin doxalinu ahlu sunna wal jamaa ci buntu tur yàlla ak melakaanam. seen doxalin la chaque ci ne dafay tegee rek ci ñetti cosaan yoo xam ne képp koo xam ne nekk na ci yow rek su boobaa kooku da ngay mucc ci jeng ci buntu bi da mucc ci jeng ci buntu bi parce que jeng ci buntu bi ñaari côté yi ci lay jëm imma ghuluwun fil isbat aw ghuluwun fil nafi maanaam aw tanzih ñoo xam ne dañoo teengal ci saxal gi ñi saxal tur yàlla ak ñoo xam ne dañoo teengal ci yani ci dàq gi ñi dàq tur yàlla subhan subhanahu wa taala aha ñee dañoo teegal ci saxal gi ñi saxal tur yàlla ak i melakaanam ba ëppal ba àgg ci li nga xam ne moo di nuurul yàlla ak mindeef mel ne ruusu chia li nga xam ne ñoo di njiiti chia yu njëkkoon xam ne dañoo teeŋal lool mel ne Hisham ak Jawalifi xam ne dañoo teengal lool ci niñ daan saxalelee yàlla ay turam ak i melakaanam ba yegg ci li nga xamee ne moo di eh, maanaam nuróole ko ak mbindeef loolu la shakk ci ne teengal la ci ne ñuy saxalale yàlla parce que ànd ak loo saxal saxal yàlla ay turam ak i melakaanam itam doo ci ëppal ba jàpp ne yàlla mook doomu aadama ñoom ñoo nuroo loolu moom la shakk ci ne musiba la ab ko war a wattandiku kon jullit bi wërta teengal ci la yumkin an yakuna ghaliyan fil isbaat loolu lu jar a bàyyi xel la kon mel ni njiital shi'a yooyu ma tuddoon leen mel ne Hisham comme niñ ko waxee al-Jawali fii ak ñeneen ñu mel ne ñoom ñu mel ne moom ñoom dañ doon teengal lool ci ni ñuy saxalalee yàlla ay melakaan beneen côté mooy ghuluwun fi fi tanzih ghuluwun fi yani nafi mooy ñoo xam ne ni ñuy dàqalee yàlla ay lu yelluut ci moom lu saxut ci moom dañ caa teengal ba mujj nag dàqaale ay turam ak i melakaanam yi nga xamante dafa daf koo saxalal boppam wa kilal amrayni mazmum ñaar yëpp dañ koo ŋàññi amu ci benn boo xam ne bu baax la fala fala yumkinu fala yajuzu an takuna ghaliyan fi al isbat hatta tushabbiha Allah bil makhluq wala yumkinu an yakuna an takuna aydan ghaliyan fi at tanzih wan nafi hatta تنفي عن الله عز وجل ما ثبت عنه subhanahu wa taala jaarawul itam ngay teengal lool ci ni ngay setalee yàlla lu yellu ci moom ak ni ko koy dàqalee yellu ci moom ba àgg ci nag di dàqal yàlla ay turam ak melokaanam comme ni ko al jahmiya defe ak ni ko al mu'tazila defe ak ci lenn ci ak al ashaira parce que ñoom la shakk ci ne melokaan yépp saxaluñ ko yàlla loolu mooy li nga xam ne mooy natijaab seen madhab mooy natijaab seen madhab mooy laazim mooy laazimu seen madhab kon ñi itam dañoo teengal lool ci ni ñuy dàqalee yàlla lu yellul ci moom wa ahlu sunna wal jamaa wa hum alladhina fil wasat loolu mooy foo leen mën a fekk rek yakununa fil wasat mooy al wasatiyya te mooy haqqun bayna baatilayni al haqqu bayna al baatilayni mooy dëgg gu nekk ci diggante ñaari neen ñoom jamono ji nekk foofu la ñuy nekk moo tax ñu indi régal boobu tamoo di isbaatun bila yani isbaatun bila bila ta'til isbaatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til ñoom mel ñoom ñoom foofu lañ nekk dañuy saxalal yàlla subhanahu wa lam saxalal boppam ci ay tur ak melokaan waaye ànd ak luñ ko saxal saxal luñ teengal ba di nurule yàlla ak mindeef ndax laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yàlla amul lenn lu mën a mel ne moom gi amul lenn lu mën mel ne moom waaye nag aji dégg la di aji gis te dégg ak gis doomu aadama doomu aadama am na ko te yàlla moo ne amul lenn lu mën a mel ne moom kon dañuy saxalal yàlla dégg ak gis waaye nag duñ ko nuróole ak mbindeef ndax xam nañ ne sama sam'ullahi wa basaruhu laysa ka sam'i wa basari al-makhluqin su fekkee doomu adama yi ci seen biir dañuy juyalante ci seeni melakaan fa in ba wallahu azza wa jalla awla bi dhalik wallahu min baabi awla bu fekkee doom aadama yi seen biir seeni gis ak seeni dégg nurowante wut kon la shakka ci ne ci yàlla yàlla ci bunt boobu moom li ci moom la gën a yey ba tax dañuy saxalal yàlla lam saxalal bopp waaye ànd ak lépp nag duñ dàqal yàlla li nga xam ne moo di yaani duñ nuróol yàlla ak mbindeef beneen ba ci des moo di wa tanzihun bila ta'til dañuy seetal yàlla dàqal yàlla am dañuy saxalal yàlla lam saxal boppam waaye dañ ko nuróole waaye dañuy dàqal yàlla setal yàlla lépp loo xamee ne yellul ca moom ci ay melakaan waaye ànd ak loolu lépp nag luñ mën a setal setal yàlla ca te la yellul ca moom ak dàqal ko la yellul ca moom ànd ak loolu lépp nag duñ dàqe tur yàlla ak i melakaanam moo tax ñuy wax ne hadihi al-aaya fi yani fi ulaha fi awwaliha raddun ala al-mushabbiha wa fi aaxiriha raddun anil mu'attila aaya bi ci njëlbéen gi day day tontu ñi nga xam ne ñoo di al mushabbiha may ñee nurale yàlla ak mindeef te loolu laa shakk ci ne kéefër la maanaam jàpp ne yàlla di ko nurale ak mindeef wala nga di ko moromante ak mindeef loolu laa shakk ci ne musiba féetewu ko kaw fil haqiqa moo tax Na'iim ibn Hammad al-Xuzaa'i rahmatullahi alayhi di wax ne man shabbaha Allah bi xalqihi faqad kafar ku nurale yàlla ak mindeefam kooku yéefar la weddi na yàlla azza wa jalla waaye teg ci ne wa man wasafa maa ankara allahu bihi nafsahu wala ma ma yani wa man ankara maa wasafa allahu nafsahu faqad kafar képp ku weddi li yàlla saxalal boppam kooku yéefar la itam parce que ñaar yëpp benn baaxu ci doo dàqal yàlla doo nural yàlla waaye nag doo ko dàqal yàlla doo dàq doo nural yàlla ak mindeef waaye doo dàqal yàlla lam saxalal boppam nee na fa wasafa laysa maa wasafa allahu bihi nafsahu tashbihan nee la yàlla saxalal boppam nga saxalal ko yàlla ak nuróol nekku ca lii defe naa ne mbokk jullit di lu leer naa ñi la kon la chaque ci ne jàng ci buntu bi ka ci la cay muccal doomu aadama ji mooy mu jaar ci méthode ahlu sunna wal jamaa ci li nga xamee ne moo di ñetti cosaan yooyu nga xam ne dañ koo teg ba ca jikk mooy tanzihullahi azza wa an an yushbiha shay'un min sifatihi shay'an min sifati al-makhluqin sunu borom tabaaraka wa ta'ala danga koy dàqal danga koy seetal wicc ay melakaanam lenn di ca nuroog melakaanu mindeef loolu mën na koy dàqal yàlla yàlla melakaanam bokkut ak melakaanu mindeef falaa tadribu lillahi al-amthal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun laysa laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir moo tax al-allamatu ibn al-qayyim ji as-sawa'iq day wax ne foo mën a réeree foo mën a gëlëmee yow kii nekk ci tur yàlla ki melakaanam dellu suwaatal ci laaya ji laaya ji reegal la ci bunti melakaan yàlla reegal la ak ci turam laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir ma'aka ma'aka dalil ma'aka as-salaf as-salih kon foo mën a nekk boo gëlëmee wala xamoo fee nekk dellu suwaatal ci li nga xam ne mooy laaya ji di laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir al-aslu ath-thani ñaareel ba moo di al-imaanu bima samma bima samma wa wasafa allahu bihi nafsahu wa bima sammaahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ala alwajhi laa'iq bi jalaalillahi wa azamatihi ñaareel bi moo di lépp loo xam ne yàlla da koo saxaral boppam ci alquraan alkarim tudde ko boppam lépp loo xam ne yàlla da ko tudde boppam melal ko boppam ci alquraan alkarim danga koy tudde yàlla melal ko yàlla parce que ñàkk koo tudde yàlla ak ñàkk koo melal yàlla loolu weddi yàlla la shakk wala nga koy jéem a jox ay interprétation yoo xam ne la chaque ci de bokkut ak la laay la muy ci làkku arab loolu baaxul lépp loo xam ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam da yàlla wala mu melal ko ko ci sunnaam su wér si loolu jara bàyyi xel sunnaam su wér si parce que am na sunna yoo xam ne wérut jubluuma ci wérut ci ne alayhi salaatu wasalaam moo ko wax waaye nekkul lu wér bëgg wax ne ña koy wax ne sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ñooña problème daa nekk ci ñoom maanaam ruwaat yi ñoom waxkat lu dul wala maandu wuñ wala am na melokaan ñu nekk ci moom ju tax seeni nettali dañuy wax ne ci sallallahu alayhi wasallam jugee kenn du kenn du ko kenn ko nangu loolu lañ ci wérut kon sunna si wér si nga xam ne alay salaatu wasalaam daa am lu ci tuddee yàlla am lu mu ci melale yàlla loolu dañ koy tuddee yàlla loolu dañ koy tuddee yàlla melal ko sunu borom tabaaraka wa ta'ala dañ koy tuddee yàlla eh, melal ko sunu borom tabaaraka wa waaye nag tuddee gi ak melal gi ci an gan anam lay nekk mooy day nekk ci anam gi yella ci sunu borom tabaraka wa taala maanaam bila tamsilin bila tashbihin wala ta'wil lu jar a bàyyi xel la wala ta'til ñaar yooyu yëpp day ànd day nekk ci sunu borom tabaraka wa taala wala takyifin wala doo ko fii firin wu gudd boo xam ne da koy génn ci tërëliin wa ko yàlla tegoon doo nuróole yàlla itam ndëkk na itam doo ko melal ñaareel bi itam doo ko ñetteel ñeenteel bi doo ko dàq lii mooy li yàlla ci sunu borom tabaaraka wa taala jërë bàyyi xel la lu waral loolu mu ne laa yasifu allaha a'lamu billahi min allah wala yasifu allah a'lamu billahi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn kuy melal yàlla yàlla amul kenn kuy melal yàlla ku gën a xam yàlla boppam loolu defe naa melul yàlla amul kenn ku jéem a melal yàlla ba gën a xam yàlla boppam xanaa xanaa li mu wax ne noonu laa mel kay xanaa kenn waru ko mën a waru koo weddi bu fekkee ab jullit nga ginnaaw bi yàlla jàllee amul kenn ku melal yàlla ku gën a xam yàlla yonent bi yàlla bi abihi wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ginnaaw amul kenn ku gën a xam yàlla yonent bi yàlla ginnaaw kon lim tuddee yàlla ak lim melale yàlla dañ ko war a gëm comme li nga xam ne lim tuddee la yàlla tuddee boppam melal ko boppam dañ ko war a gëm loolu lu jëla bàyyi xel ñetteel bi moo di qat'u at-tama'i qat'u at-tama'i an idraki haqiqati kayfiyati sifati llahi ta'ala li'anna idraka al-makhluqi lidhalika mustahilun loolu itam lu caajara bàyyi xel la bokk julit yi mooy jurul ngay xeemeem jurul ngay bëgg akat séentu ba jàpp ne yow mën ngaa mën a xam mën ngaa mën a dab dab gu wóor xam gu wóor dëggantaanu melakaani yàlla yi yàlla dëggan melakaanam yi na la ko melakoo dëgg nan la ko melakaanoo dëggantaan déedéet loolu kenn mënu koo xam ndax loolu daa jomb ci mbindeef yi buñ ko gisee yowmal qiyaam duñ mën a xam dëggantaanam nu mel parce que mënuñoo gis léppam yow fii ci àdduna itam kazaalika kon nag koo xam ne maanaam koo xam ne boo ko gisee yowmal qiyaam doo ko dab doo dab léppam bay xam léppam yowmal qiyaam laa wax de. ni ko yani ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma firee laa tudrikuhu al absar mooy laa tuxitu laa tuxitu suñu borom yawmal qiyaam même buñ ko fay gis kenn mënut a fexe ba gis léppam waaw waaw adduna bii rek mbokk jullit yi am na mbindeef yàlla yu yàlla sàkk yoo xam ne mënuñoo gis lépp ndax asamaan ñi ngi gis lépp déedéet asamaan sax lépp mënuñu koo melal dëgg dëgg dëgg na mel ñun ñun doomu aadama mënuñu koo melal maanaam gëstukat yi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu asamaan seeg jaww ji mënuñoo fexe ba meral lépp asamaan mënut a nekk parce que mënuñoo yegg fépp suuf si ni géej gi ni ki noonu mënuñoo meral lépp parce que mënuñoo dab lépp lépp mënuñ ko meral fu ma yaa fu ma baalu ko fi jaanibillahi azza wa jal kon kon naka lay demee kon ci naka lay mën a amee loolu naka lay mën a amee ci côté sunu borom tabaaraka wa taala kon defe naa ne am xel luy dàq loolu la am xel dafay dàq loolu. kon jaam bi fexe ba dagg xeemem téefam ak bëggeelam ci mën a xam dëggantaanu melakaani yàlla yi nu mel kenn kenn mënu ko xam moo tax ahlu sunna wal jamaa yuthbituuna as-sifaat wa yufawwiduuna al-kayfiyaat as-salaf as-saalih nii leen daan def dan daan saxalal yàlla ay turam ak i melakaanam waaye nag nan la ko melawoo moom yàlla ay melakaanam naka la ko melakoo nag kooku dañ koy bàyyi yàlla kooku moom la shakk ci ne xamuñu ko lu tax li anna ma'rifata xaqiqati sifaat kayfiyati sifaat mutawaqqifatun ala maarifati xaqiqati wa kayfiyati zaat bala ngaa mën a xam dëggantaanu yàlla melakaanam nan la ko melawoo kon da ngay xam jëm da ngay xam jëmm ju nu mel ba noppi loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la kon xamuñ jëmm ju nu mel dëggantaan melakaan yi mënuñoo xam nu mel dëggantaan yawmal qiyaam buñ ko gisee itam léppam duñ ko gis kon mënuñoo melal léppam. fii ci àdduna moom taxul may wax loolu lu jar a bàyyi xel benn bi mooy ba dañoo mën a xam dëmm jëmm na mel dëggantaan dañ koy gis xanaa wala ñu gis ku ko gis te yàlla sax bu amoon ku ko gis la chaque ci ne mënut a melal lépp waxuma laak nag ñàkk gi ñàkk am yàlla gisuñ ko gisuñ ko ko gis yawmal qiyaam lañ koy gis kon loolu mbokk jullit yi jar bàyyi xel lool ci ki nga xam ne dafa bëgg a dégg turu yàlla ak i melakaanam yi ay tomb la yoo xamee ne mënut a ñàkk ci képp koo xam ne eh, da ngay yaani bëgg a tudd tur la ki melakaanam bëgg a dégg tur yàlla ki melakaanam loolu faaw mu nekk ci yow ndax doo juum ci bunt bi. bu dee tur yàlla bu dee bu dee bu régal yi ma dañuy njëkkee ci lu aji ci turi sunu borom tabaaraka wa taala xam-xam yi ci buntu tur yàlla ki melakaanam daa am ay régal yu ñu ci teg yoo xam ne. laa shakka ci dee yani ngir bëgg a dégg tur yàlla ci melakaanam faaw nga jàng ko régal ba ca jiitu moo di ñu ñëw ci ñu njëkk ñëw ci régal yi ñu teg ci tur yàlla ba noppi asmaullahi azza wa jalla tawqifiyya maanaam tur yàlla ki tur yàlla loolu tawqifiyya la maada yani maada yani hadihi al-kalima tawqifiyya ay annaha mutawaqqifatun ala an-nass mutawaqqifatun fi ithbatiha ala an-nass maanaam bala nga koo mën a saxal faaw texte day ñëw da nga naan tekk ñëw tuddee yàlla lenn lenn lenn lenn lu dul texte daa ñëw ci ne yàlla nii la tudd lu jara bàyyi xel la lu jara jara bàyyi xel la su ñuy yàlla lenn lenn lu dul texte daa ñëw ci ne yàlla nii la tudd jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax yàlla gisoo ko gisoo ko ko gis. te it xamoo na mel dëggantaan kon mënoo ko tuddee lenn du leen tuddee boppam comme nañ ko waxee woon ci yi di jàll parce que buntu tudd yàlla buntu kumpa la maanaam baabun xëy bii la yàlla kenn gisu ko ginnaaw buntu kumpa la nag lay buntu ki kumpa al aslu fil xaybiyaat al qat'u wal mana al xadar wal mana lay cosaan ci bunti kumpa yi te la gën a nekk kumpa nag mooy suñu borom tabaaraka wa taala maanaam dëggantaanam nu mel loolu moom kumpa yépp moo ci gën a nekk kumpa. kooku la cay cosaan mooy danga naan tekk na dégg téye sa bopp régler ba teg si ñëw saxalal yàlla dara nga door ko saxalal yàlla jalla wa ala kon bunti sunu borom jaam bi da caa war na tekk wurta deme am xelam wurta demee ab sentiment am naan yàlla nangam la tudd léeg-léeg nga dégg eh, tur yoo xam ne kenn xamut fa lañ ko jëlee ci kaw suuf ay yaa kay noonook yaa kay naanook yaa yaa dahrook yaa day yani kenn xamul ma yaa day xaaru yooyu wax dëgg yàlla la shakk ci ne saxul ci alxuraan saxul ci sunna bépp tur woo xam ne boo ko gisee da nga ciy yëg saaru lu mel ne lu xaw a naqari ci sa sa nopp nga xam ne boo ko déggee day mel ko xaw tiit tuuti sa bi sax mën naa xaw a kotamu loolu la shakk ci tuddee ko yàlla musiba la damay jaare foofu itam di waxaale ñuy tappale di bëgg nang yaani bëgg napp nit ñi ba jël seeni xol ak seeni xel dañuy jaare ci buntu bi Eh, di wax ne ñoom ñoo xam ismullahi al-azam min ca ñoom ismullahi al-azam te moom mi koy wax moom jëm boppam sax yëlla wut mu nekk sunna ci ay bidaa ki bokkaal lay jaamoo yàlla an borom ismullahi al-azam wallahi laysa saaxiba ismillahi al-azam laysa saaxibahu wallahi kooku ismul jinni al-aqbax a wax mooy borom turu jinne joo a bon waaye du turu yàlla borom turu yàlla nu muy nekkee borom a ci ay wiil di dugg xalwaak fu mu dugg fa lu bon lu nekk mu toggoo ko jabar gu nekk mu toggoo ko ñu naan mooy mooy moom moo xam turu yàlla al azam la ma ma arafa isma allah al azam aslan huwa ma arafa ma arafa allah asman aslan hatta ya'rifa isma allah al azam kooku xamul turu yàlla ak melokaanam cosaanam xamu ko da ko xamut loolu ay caaxaan la dañ ci tappale dañ ci jaare bëgg bëgg bëgg caa nax nit ñi waaye amu ci lenn loo xam ne lu sax la waaw yooyu ñuy faral di wax kii moo xam turu yàlla bi gën a màgg ak kii borom turu yàlla laaj day joxe ay turu yàlla turu yàlla lu ñu ciy joxe te te yonent bi alayhi joxe ba noppi luñ ciy joxe laa xamut du ñuy ginnaaw lu ñuy joxe rek la muy tekki mooy baaxul parce que mbooleem tur yàlla ki melakaanam sax na ci mi ngi ci alxuraan ak sunna jeex la nit di mbaxar feejoo mbaxar feejoo fële ndar géejoo ko beeru nit ñi dafa dem ñu naan moom moo yor tur yi muy joxe déedéet tur yi boo ko bëggee demal ci alxuraan borom xam-xam bu xam alxuraan sunna mu jox la ko xam ne. dañ la koy jox nga di ko wird ay nangam ci bis yoo xam ne kenn xamul lu doon kenn xamul fan la jógee su boobaa yow sa jëm boobu yaay woo ay jinne ay jinne ngay woo bu demee ba ñëw nag la waaj defoon ngay def rek waaw la waaj a defoon xamuma xam dëgg laa dëgg ñu ngi koy neetal la waaj a defoon rek ngay def waaw ñu jox ko ay ay tur mu ne wuyee day wird waaw <laughs> di wird di wird di wird ba yëf yi ñëw xam naa junne bi ñëwee ne ko loo bëgg mu ne xanaa ngeen néeg bi loolu dong la bëgg du leneen ngeen néeg bi kese ah, la bëgg la chaque ji de la chaque loolu loolu kenn xawul ma ñun la ñun la turu yàlla ngay wird ah? di di di di wird di wird yow li ngay xëcc dem na ba ñëw kay xanaa nga war a ñaan soxla waaye bi mu ñëwee xam naa da koo ñëwee wut daa fees néeg ba ne ko nga bëgg mu ne ko xanaa ngeen néeg bi rek. waaw ñu bëree boobu ci loolu lañ nekk da ngay bëri da ciy bëri ñu ci dof ñu bëree dañ ciy dof fi mu ne waaw man mii lu mel noonu lu mel noonu gis naa ko ci koo xamee ne ku ma jege la lool waaye nax nañ ko ab jeune la nax nañ ko mokkal mokkaloon alxuraanul karim waaw gis nañ jëmm ji rek bëgg ko nax nañ ko ba jox ko xeeti tur yu mel noonu ma di ko wér ba mujj def lu ne ngay gis la turi junne la du tur yàlla dañ lay nax rek dañ lay nax kase. jara bàyyi xel la ko defee nag nga nekk fay xëcc di xëcc di woo junne ja ba ñëw nga ne ko nga fay nekk naan ko nga génn néeg laa bëgg yooyu yëpp ay jaxal la waaw ci lenn lu sax wala la waaja waxoon rek waaw eh, loolu sax jurut jurut jurut jurut di di wax waaye dañuy wax ne bunt bi na ci jaam bi teey te bañ a jox kenn am noppam lu dul li nga xam ne mooy lu aju ci maanaam tur yàlla ak melakaan ndax su fekkee defee loolu la muy tekki mooy yow ku dëgëru fit nga ku dëgëru nga ci tur yàlla ak melakaanam ku jeng nga itam nag ku jeng nga maanaam su fekkee da bëgg demal sa bopp ci ne tur yàlla ak man mën naa ko xamal saa bopp mën naa ko firil sa bopp yow danga nga dëgëru fit ku dëgëru fit nga loolu lu jar a bàyyi xel la jaam bi na ko wattandiku kem kàttanam kon bunti tur yàlla ak melakaanam bunti tur yàlla boog bu dee melakaan yàlla ak seguma ci waaye bunti tur yàlla loolu buntu kumpa la buntu kumpa jaam bi bala ma cee saxal dara wala mu dàq ci dara na xaar ba teg ci ñëw saxal dara wala mu dàq dara mu door a saxal mën a dàq maanaam damaa bëgg wax mooy bala moo bala moo saxal dara ci tur yàlla wax ne yàlla nangam la tudd. na bàyyi ba teg si ñëw ci ne yàlla nangam loo tudd mu door koo tuddee yàlla teg si ñëw ci ne yàlla bokk na ci ay turam allah waaw na wax allah ndax yàlla ko saxal teg si ñëw na wax ne yàlla bokk na ci ay turam na wax arrahman teg si ñëw na wax ne yàlla bokk na ci ay turam arrahim na wax arrahim teg si ñëw na wax ne sunu borom tabaaraka taala bokk na ci ay turam yani al aziz al hakim al qahhar al jabbar al mutakabbir al quddus hmm? na na wax loolu waaye yaa kay yaa day xóoru yaa day xaaru loolu moom wax dëgg yàlla amul ci benn xadis bu ñëw du xadis sax bu néew doole nag foofu nag laa wax xadis yi nga xam dañ ko fenal yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisuñ ci xadis wax ne yàlla loolu ci ay turam la bokk loolu ni nga xamee ne jaamu yàlla yi suñu cee def lenn lu bul texte daa ñëw dina defal nangam ak nangam kazaalika turi yàlla noonu la mel lu jar a bàyyi xel la kon mbokk julli di loolu mooy régal bi njëkk Eh, ci régal yi nga xam ne dañ ci mën a déggee tur yàlla ak i melokaanam defe naa ne mënees naa yem foofu ci buntu bu njëkk bi wala ci jotaay bu njëkk bi ci régal yooyu ñu mën a déggee tur yàlla parce que tey dañoo xaw a xaabaabal ci li nga xam ne moo di tomb bii waaye buntu bii moom ñu ci réeral moo tax la chèque ci ne ki wan ginnaaw li nga xam ne mooy texte day réer day réer lay def la chèque kenn kenn tënewul ci ki ki wan ginnaaw texte di ko di jéem a doxalee am xelam wala sentiment wala yëg-yëgam. kooku kenn tëniwul ci day jeng yaziigh moo tax eh, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaah eh, Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di waaja faatu dafa waajal Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu wa ardaah di soppe bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam pour mu dem ànd ak mbooloom xeeram dem xare ji Rome Rome waaye nag yàlla def na jot a yegg Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di faatu. aha yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di faatu eh, bi mu faatoo nag Abu Bakr ñëw radiyallahu anhu ne moom tam day continuer loolu alayhi salaatu wasalaam waajaloon ci Usaama Usaama ibn Zayd te mooy tajhiizul tajhiiz tajhiizul jaysh li ghazwi Rum loolu da koy continuer saxaaba yu mag yi yenn ca ñoom di ko maanaam nafaraanteeg moom pour mu jéem a dellu ginnaaw ci loolu daal parce que nit ñi am nañu weddi yàlla tubbi am nañu tubbi am na ñoo xam ne dañoo lànk may joxe asaka kon situation bi dëppoowut muy bàyyi Usaama muy dem mu ne dem inni axaafu in in in inni axaafu ida xaalaftu amra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yaziigh wala an yaziigha qalbi an yaziigh wala an aziigh man damaa damaa ragal su fekkee juyoo naag ndigal Yonent bi alayhi salaatu wa salaam sama xol jéng allahu akbar ñii foofu lañ tolloon daawoon juyoog ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala mbiram jara bàyyi xel la te ndigal ba ci gën a féete kaw nag maanaam lu aju ci diineem ak sharia am ba ci gën a féete kaw mooy lu aju ci tur yàlla ki melakaanam kon da nga naan coow ala al-mahajjati al-bayda layluha ka nahaariha laa yazighu anha ba'da ar-rasul alayhi salaatu wasalaam illa haalik da nga naan coow ci yoon wu weex tàll te mooy yoonu as-salafu as-saalih kon lii mooy li ñu bëggoon indi ci tey jii bu subaa ak jàmm ñu continuer yéen ci buntu tur yàlla ak melokaanam euh, parce que nag mooy sunu borom yàlla azza wa jalla nag defal ñu lu ñu defalul kenn màgg gën a màgg ñëpp gën a tedd ñëpp moo tax bu nekkee ci mbiram nekkee ci buntam nekkee ci buntu buy jàngale loolu jurul yàkkamti ba doon fukki jotaay la sax wala téeméeri jotaay wala junni jotaay lépp di jàngale yàlla mooy li jaadu parce que la jaadu mooy ñu xam yàlla nag akub yonentam xam keneen du farata.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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله